wa amma al-ahaadiis fa minhaa hadiisu Aa'ishata radiyallaahu anhaa wa kaana ahabbu ad-diini ilayhi maa daawama saahibuhu alayhi wa qad sabaqa fil baabi qablahu qaala al-imaamu an-Nawawi rahimahullaahu ta'aalaa mu ñuy wax ne mu ne amal ahadis kon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ubbi woon nañ buntu bu bees bii ci garabu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin binnaaw bi nga xam ne ci la indi woon li jëmoon ci li composé li làmboog garabu garab gii ak tool bi yépp benn wàll muy alquran bi nga xam ne moo ci desoon muy sunna yonent bi alayhi salaam de hadith mu wa amal ahadith ndaal li nga xam ne mooy hadith yi wax ci garab gii di ko leeral fa minha bokk na ci hadithu muy hadith sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanaha a ma'waha <clears throat> mooy ban xadis mu ne mooy wakaana bi xadis bi nga xam ne ci la doon wax naan wakaana te nekkoon na ahabbu diini ilayhi li junoon a sopp ci dundin ci doxalin ci tëralin maa mooy la nga xam ne moom yonent bi saa saab la gënoon a sopp ca moom ci nu jaam bi di do di dunde di jaamoo yàlla mooy maa la nga xam ne daawama da cee sax saahibuhu borom jaamu yàlla joo jële alayhi ca jëf joo jële al imaam mu ne waqad sabaqa fil baabi qabla mu ne lii jiitu na ci buntu bi nga xam ne moo jiitu buntu bi muy buntu 14 bi baabul iqtisaadi fil ibaada mooy hadith 142 li njëkkoon a gis eh, te mu ngi ko waxoonoon li nga xam ne mooy eh, eh, sayyidatu Aisha mooy mu ne waan aishata radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha dakhala alayha wa 'indaha imra'a qala man hadhihi qalat hadhihi fulana tadhkuru fi salatiha qala ma 'alaykum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kaana ahabbu diini ilayhi ma daawama saahibuhu alayhi muttafaqun alayhi xadis boobu lay wax ne romboon na kon tam dañ naan romboon na waxoon nañ la xadis bu ñu gis rek ñu ci ñëwaatee dañuy romb muruural kiraan kon nag ñu jàll xadis bi nga xamante ne moo ci tegu moom la indi mooy bii da ko cité nii mais xadis bi nga xam ne mooy numéro cent cinquante trois te moo ginnaaw bi ñu cité bee bii nag la indi ci buntu bi mu ne waan <coughs> ñetti xadiis kese la fendi mooy lim tudd noonu ak bii ak beneen ak beneen muy boo boolee boo ci boolee ñu jóge léegi muy ñeent waaye boobu romboon na muy ñetti xadiis mu ne wa an Umar ibn al a radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man naama an hizbihi min al-layli aw an shay'in minhu faqara'ahu ma bayna salaati al-fajri wa salaati adh-dhuhri ma bayna salaati al-fajri wa salaati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl rawaahu Muslim rahimahullah kon mooy wax ci hadiis bi téeméer ak juróom fukk ak ñett mu ne wa an Umar ci bunt bi mu ngoy jële ci Seydina wa mawlaana Umar al-Faaruq Abu Hafs radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu saani xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin radiyallahu anhum mu ne waan Umar hadiis bi mu ngi koy jël Seydina Umar ibn al-Khattaab di doomi ki nga xam ne mooy al-Khattaab mooy Seydina Umar ibn al-Khattaab waxoon nañ dara ci ay mbiram du hadiisam du bii moo ci njëkk moom Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mu ne kon lii mu ngi koy jëlee ci Mawlana Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Adi ibn Abd al-Uzza ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Riyah ibn Riyah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ah. ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi al-Adawi radiyallahu anhu annahu qaala neena mu ne qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena ah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama neena man naama an hizbi képp koo xamante ne nii dafa nelaw wóolif xisbum xisb mooy lan mooy wàllu wi nga xamante ne nii moom la doon jàng doon ko jaamoo yàlla waaw moo tax eh, an xisbihi mooy an wirdihi mooy wirdam mooy li nga xam ne moom lay roote moom la def digganteem ak boroomam di ko jegeñu lu di ci jaar ngir jegeñ boroomam ci ay jëf yu yiw waaw mu ne képp koo xamante ne nii da nelaw ba defoo ko mooy nelaw yee la noot moo tax lii nag mën na nekk julli mën na nekk jàng alquran joo doon def wala jaamu yàlla joo def ci guddi gi noo tax al imaamul iraqi rahimahullah <clears throat> mu ne est-ce que lim jublu ci xisbihi am na ci riwaaye ñoom ibnu maaja yi dane man naama an juz'ihi waaw à la place que hizbihi mooy wàllam mi nga xam ne <clears throat> moom <clears throat> moom la tànn ci jaamu yàlla yi di ko jaamoo yàlla ci guddi gi moo na al al iraqi rahimahullah mu ne ndax liñ ci jublu mooy julli guddi wala jàng alquran ah ci biir julli ji wala en dehors de julli ji parce que liñ la wax naan la ci jotaay bee ñu génn saxaaba yi radiyallahu anhum niñ doon xaaja alquran di ko jàngi am na ñoo xam ne ci biir julli lañ ko doon def mooy dañ ko doon naafila ñoom wàllu ñu waroon a jàng par bés loolu ñu doon ñoom dañ ko doon naafila wala koo xam ne la man de guddi bu nekk wala semaine bu nekk wala ajjuma ju nekk ah wala gaaw bu nekk ah engagé wu naa sama borom que ne dinaa naafila benn xisb benn xisb boo xam ne moom lay naafila wala ma ne war euh, warlu sama bopp sama diggante sama borom loo xam ne moom laa jël ci jëf yi ñu yonent ma saa saa am ne iklafu min al a'mal ma tutiqun jël leen ci jëf yi loo xam ne attan ngeen ko ah moom mu ne jël naa ci juz'u boo xam ne semaine bu nekk moom lay jàng guddi àjjuma bu nekk def ko sama dig mooy euh, pa ci guddi gi ah bu suuf seddee ma jóg jàng ko ngir sama borom loolu laa def sama xisbu mooy sama wird mooy sama juzu yooyu yëpp benn la waaw xisb an xisbihi mooy xisb mooy eh, wàllam wi nga xam ne eh, moom la jël ngir di ko jaamoo borom bi ngir di ko jege ñoo boroom bi wird gi nga xam ne moom lay roote waaw te tamit borom bi ci lay jaar di ko sotti yim koy sotti waaw ndax maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu mimma faradtuhu alayhi waaw wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u allati allati alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha waaw mooy loolu ngay jege jege sa borom loolu mu lay sotti ca la alwo ah, waame yi di di ci jaar waaw. léegi nag mu ne képp koo xam ne dafa am yu mel noonu moo xam ci biir julli la ne lay def jaamu alquran doo jële bu dee jàng alquran la ci biir julli wala en dehors wala façon jaamu yàlla boo xam ne bu mu am la digganteem ak boroomam bu muy def ci guddi gi waaye nag mu nelaw mooy bëtam noot euh, noot ko mu nelaw. moom la naan man naama an man naama an hizbihi min al-layl waaw waaw moo na al imam al-Iraqi rahimahullah ne ndax est-ce que liñ ci jublu mooy julli guddi wala jàng alquran ji ci biir loo xam ne danga ne moom ngay jàng saa su ne wala guddi gu nekk ci alquran ci biir julli ji wala en dehors de julli la mu ne loolu lépp wax ji da koy yen ak yeneen façon jaamu yàlla waaw man daal semaine bu nekk bëgg naa def naa defal sama borom mille astaghfirullah bu suuf seddee bu guddee loolu boo ko nga dëkk ci loolu noonu boo nelawee bés ndax da ngaa sonn da ngaa daggale wala da ngaa tas ba defoo ko loolu la naan man naaba ku nelaw an hizbihi wóllif ah, la nga xam ne moom la ah, ah, kóllëre woon moom lu amoon ak boromam ngi war a koo def ci ay jaamu yàlla minal layli ci guddi gi waaw du bu bëccëg bi de ci guddi ndax jamono la joo xam ne jamono yi yëgadi la waaw du ci jóg di jaamu yo boroom bi lu dul ñoo xamante ne ñooy ñi boroom bi sopp ñu mu tànn kaanu idaamal laylu arxa sitra da xaalatin siraan li ihyaa'i dujunaat waaw ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne bu guddi gi daal di woon defe son mu lëndëm këris mu lëndëm mooy lépp suuf sedd day mel ni dañuy yeetal nit ñi buñ nelawee rek xaamoo ñu saasi ah. mooy defe ko nag ni yonent mele nelaw jëkk xaaj bu jëkk bi nelawal bàyyi ba mujj bu mujjooñ euh, as-sulusul aaxir un tiers bu mujj ba nga jóg ci jaamu yàlla yu ñuy def mu ne nag képp koo xam ne loolee mu doon def te ci saxoo dafa nelaw ci guddi gi ba affaire bi rëcc ko an shay'in minhu wala lenn ci moom mooy daa commencé di def far àggalul lim bi mu doon def mu nelaw juz'u la waxoon lay jàng saa su ne waaye daa commencé rek bëtam noot ko muy nelaw waaw mais moom leer na ko ne yemoon na aaya bii moom yemoon na fii waaye après yëgatul dara ba muy nelaw sax tayu loolu mooy aw an shay'in minhu wala lenn. dafa nelaw wëllif lenn ca la nga xam ne moom la doon def ci wirdam boo gële mu doon wirdal boroomam saa su ne bu boobaa mu ne fa qara'ahu mu jàng ko bayna salaati subhi wa salaati dhuhr léegi nag mu comme ko loolu raw na ko ba mu xëyee ba mu jullee fajar ba pare diggante fajar ak tak ak tisbaar di jot diggante boobu mu def ko ci mooy mu rattrapé ko ci la ko rawoon mu def ko foofu mu ne bu defee lool kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl dañ koy bindal comme si da koo defoon ci guddi gi Allah Allah borom bi daf koy bindal comme si waa de daf koo defoon ci guddi gi waaw lu gisoon nañ fi xadiis bi nga xam ne bala ñu ñëw ci lool mu ne euh, rawaahu muslim mu ne xadiis bi rawaahu muslim al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj solo na ko waaye na ko noonu al imaamu Ahmad solo na ko naka noonu al imaam Malik ibn Anas moom ci yeneen kii man faatahu hizbuhu min al-layl fa qara'ahu hiina tazuulu ash-shamsu ilaa salaati adh-dhuhri fa innahu lam yafuthu aw ka annahu adraka noonu la ko al imaamu Malik ibn Anas indi ci Muwatta noonu al imaamu ah, Abu Dawud wa ah, indi na ko al imaam An-Nasaa'i ak al imaam ibnu At-Tirmidhi ak al imaam ibnu Maaja mooy waa ashaabu sunan al-arba'a indi nañu ko al imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn mu ngi ko indi ci kitaabul masaajid wa mawaadi'i as-salaat mu ne foofu la ko indi mu ne baabun jaami'u salaatil layli wa man naama anhu aw marid mu ne haddasanaa Haaruun ibn Ma'ruuf mu ne haddasanaa Haaruun ibn Ma'ruuf Abuu Ali al-Marwazi Abuu Ali rahmatullahi alayhi al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa mu ne nettali na Abdullah ibn Wahb mooy al-Misri al-Qurashi alf alfihri ah, taalibe imaamu Maalik rahmatullah alayhi ha mu ne xaaral maa ngi ñëw dem te ñëw ci beneen al nettali beneen tàlle mu ne wa haddathani Abu Tahir moom lañu ko gis bari Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh ah, al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir rahmatullah alayhi wa Harmala muy Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala at-Tujibi Abu Hafs radiya rahimahullah taalibe imaamu andoo imaamu Shafi'i mu ne moom ak Abu Tayri ñoo ma nettali qaala nee nañu axbarana Ibnu Wahb mooy jàllal ba gis ci am Abdullah ibn Wahb la jóge tudd nañ ko sànq mooy pivot bi hmm? an Yunus ibn Yazid mu jële Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahmatullahi alayhi qala moo an an ibn Shihab mu jële ko ci Mawlana ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi Abu Bakr an as-Sa'ib ibn Yazid mu jële ko as-Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Sumama moom mi Abu Yazid moom saxaaba la woon ah, ah, as-Sa'ib ibn Yazid saxaaba la woon ah, radiyallahu ta'ala anhu wa Ubaydillah ibn Abdillah mu jëla ko ci ak keneen mooy ñaar ñi ci ñoom la ko jële saxaaba bi as-Sa'ib ibn Yazid ak Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud moom mii nag moom nekkul woon saxaaba taabi'i la woon léegi mu ne axbaraahu ñoom ñaar ñoo ko nettal Abdurrahman ibn Abdil Qari ñuy jële ci Abdurrahman ibn Abdin al-Qaari Abu Muhammad al-Madani rahmatullahi alayhi annahu qaala moom moo ne sami'tu Umar dégg naa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man maa man naama an hizbi aw an shay'in minhu mu ne képp ku nelaw wëlif sa xisbu la nga waroon a jàng ci Eh, guddi gi wala naafiloo ko wala jaamoo ko sa borom aw shay'in minhu wala lenn ci moom faqara aw mu jàng ko fii ma bayna salaatil fajri diggante julli fajar wa salaati zuhri ak julli tisbaar kutiba lahu des na ko bindal nga na ma qara'u min al mel ne da koo jàngoon guddi gi. nii la ko al imaamu muslim indee eh, gis nga eh, sanad bi <laughs> gis nga as-Sa'ib ibn la saxaaba la xam nga imaam Ibn Shihab dane an Sa'ib ibn Yazid moo ko jëlee ci saxaaba bi ñaan as-Sa'ib ibn Yazid wa Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud ñoom ñaar ñoo ko nettali ne axbara an an Abdurrahman ibn Abd al-Qari te Abdurrahman ibn Abd al-Qari moom du saxaaba kon loolu loo ci gis mooy taalibi saxaaba la mooy fii ci sanad bi mooy ab saxaaba moo jëlee xadiis bi ci ab taabi'i taabi'i bi jële ko ci saxaaba bu jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ah <laughs> gis nga loola loo lii lañ naan eh, riwaayatul kibaar an eh, ñi nga xam ne ñooy ñi féete mag ñi féete kaw gën a kawe bi ci ñoo xam ne ñoo leen gën a féete suuf as-Saa'ib ibn Yaziid saxaabatu rasuulillah saxaabaat yonent bi la alayhi salaatu waaye hadiis bi jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci ab taabi'i mooy ab taalibeem koo xam ne taalibi saxaaba la ci la ko jële kooku moo ko jële ci Seydina Umar ibn al-Khattab mbokku saxaaba as-Sa'ib ibn yaa ngi gis loolu voilà <laughs> mooy li riwaayatul kibaar yaani sigaar voilà <laughs> loolu ci xam-xamu xadiis la ñuy toppatoo la eh, nettali eh, ñi nga xam ne ñoo féete kaw di jële ci ñi yi na féete suuf gis nga waaw moo tax boo naree toog parce que yow yaay boroom xam-xamu dëkk bi yow mënoo fekk benn waxtaan beneen waxtaan parce que dëkk la boroom bi may na xam-xam yàpp gaay xam-xam mais après est-ce que ça veut toog foo xam ne keneen ay waxtaan ndax da ngaa rëy xoolal kii saxaaba la de waaye moo ne man ki ma nettali mooy Abdurrahman ibn Abdul Qari te koog saxaaba <laughs> moom mu jëlee koo xam ne saxaaba la ni kële waaw waaw. gis nga loolu la laa yanbulu rajul al imaam al Buxaari hein nit ki du nekk ku ñaw ku raw ku koo xam ne day muus mën a briller ci xam-xam ak yooyu lu dul muy jële ci ku ko féete kaw ku ko féete suuf ak ku mu tolloo ñépp waaw nekku fii di sélectionné ak ay kii noo di xeebaate boo xeebee xeebal sa bopp voilà kon lii la léegi kon hadith bi nii euh, dañ ciy jàngi mbir mooy ne kon ah kon de lii dañ ciy jànge ne képp koo xamante ne nii mooy premièrement que ne possibilité jàpp loo xam ne ci jëf yi ne man lii moom laa def sama li may jaamoo yàlla par guddi ci jëf yu baax yi l'essentiel na bokk ci yi nga xamante ne moom la bo yonent bi alayhi salaatu salaam itlafu min al amal loolu moom yonent bi alayhi salaatu salaam jox ndigal lépp loolu soxlawul nga naan Serigne diw laay jaar gis nga yi rot ci sunna nii ndax jëfe ko alquran amul naan naa xaar ndigalu diw loolu ñàkk xam ku xamul koy wax gis nga yi rot ci sunna ay ay ay subhanallah yooyu obligé woo ko ne man bala ma cee mën a wax dara fokk ma jaar am ci ndigal déedéet amul benn ndigal ndigal bi yonent bay saa saa ma ko joxe waaw alkaaru sabaax wal masaa eh, eh, eh, yi yonent bay saa saa doon def sikkaru suba yeek ngoon yi di ci tudd yàlla yooyu amul ndigal nga naan naa bàyyi boo man manuma koo def foofu sëriñ diw jox ma ci ndigal amoo ci benn loolu ndigal li yonent bay saa saa mi féete ñépp kaw boo ci joxe ndigal ndigal général ñépp ci am ñépp ci am waaw léegi nag bu dee da dem ci tarixa waaw kay bu boobaa waaw kay boobu euh, euh, pour nga am lañ ci wax te il faut nga jokk ca kookee waaw kay mais yii moom digal général la ay jàng alxuraan amul manumaa jàng alxuraan fekk sëriñ diw jox ma ci ndigal loolu mooy ci xamul li muy wax daam yoo xam ne moom aajowu ndigal waaw fii ma ne dañuy daw jàkk amul aajowu ndigal ah <laughs> waaw fàttali ah gars yi nag ñu yooyu ñoo jàpp ne voilà dëgg la nit man naa man naa wekk benn nit koo xam ne sëriñ la ko jàppe balaa def yenn yi laaj ko mais laaju ko parce que boo ko joxul du ko def déedéet dala koy yëgal kese ndax dalaa wekk léegi nag bu la ko yëgalee ngay nekk naan ko lii da mu bala fee waaw ah <laughs> wolof yi loolu war ah di tabax jàkka tabax jàkka koo jarul digal waaw man nga koo wax nag koo waaye bu bañee ah bu la neexee nga dem tabax ah. waaw léegi nag kanta boobu ay taalibeem jàpp ne yow alku nga mooy ñoom xamuñ li wax waaw ka jàpp ne ñu alku na parce daa tabax jàkka te sëriñ bi jox ci woon digal ma loolu ala ko fen <laughs> loolu dara ko ala Seydina al Abbaas <laughs> rahimahullah wa radiya anhu <laughs> sàll Allahu akbar <laughs> kon nag ñu xam loolu xam nañu lu tax ma wax loolu kon Seydina al Abbaas Seydina Abbaas Sall radiyallahu anhu radiyallahu anhu kon nag yooyu mu ngi noonu kon mooy dañ ciy jànge ne possibilité nit ki jàpp loo xam ne moom lay jaamoo yàlla par guddi te tamit dañ ciy jànge leneen te ne bu la rawee man nga koo fay waaw ci diggante ndax dangaa nelaw wala daa feebar feebar bu tax manul a def loolele wala ngànt goo xam ne ci ngànt yi possible yi kooku jarul mu jàpp ne il est perdu non non boo ko defee diggante bi fayar bi xaree ba tisbaar alhamdulilah yonent saa saa nee na yaa ngi mel ni ko defoon ci li nga xamante ne mooy eh, ca guddi ga waaw te dañ ciy jànge ne comme yi nga xam ne ay julli yoo xam ne yooy def nelaw jóg guddi di jaamu yàlla yooyu bu la faatoo bu la faatee mooy man da laa ricc loolu fay ko lu lu ñu sopp la waaw am na nag ñoo xamante nii dañu ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom dañ ne soppu ñu koy fay bu rëccee rëcc na surtout mooy julli yi quoi te te tahajjud yi waaw ñoom rawaati bi daal la ñuy wax ne loolu insha allahu taala mooy mën naa ne lii dañ ko ci jànge mooy ngëneelu ñu ngi jàngee ngëneelu borom bi tabaaraka wa taala ba na ne waa rëcc na la rëcc na la c'est fini déedéet xanaa gisuñu woon baabu treizième bunt bi baabun fii bayaani kas kasrati turuqil xayr xadis bi mu defoon as-sabi ashar dix-septième bi muy xadis cent trente-trois ci téere bi est-ce que jëlewuñu woon yonent bi alayhi salaam waxuloon ci xadis sayna abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ida marida al-abdu aw saafara kutiba lahu mislu ma kaana ya'malu muqiman sahihan wa qad rawahu al-bukhari rahimahullah gisoon nañu Seydina Abu Musa al-Ash'ari mu ne yonent waaye saa saam nee na idaa marida al-abdu aw saafar bu dee ne jaam bi de dafa feebar wala mu tukki kutiba lahu dañ koy bindal ci yool mislu lu mel ni maa kaana ya'malu la mu doon jëf muqiiman loolu mooy jàmmarloog tukki bi bu dee dafa tukki lépp lu mu doon def ci yiiw ba mu tukkiwul te tukkiwee tax manu koo def loolu dañ ko koy bindal comme si këram la ne woon ba mu koy def waaye saxiixan mooy jàmmaarloog feebar bu dee feebar a tax ba manul day yu baax lam doon def borom da koy bindal comme si ba mu ne dara dalu ko wér yu baax yam doon def kon nag xadiis baa ngi noonu kon nag ñu jàll kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne waana